daa wax ne kuy tukki bu fekkee tukki ba nekkul tukki mooy yàlla kon bu amul ndox dana sañ a tiim fekk na wax ji gën a wóor nag mooy lépp lu ñu mayee boo tukkiwul rek booy tukki itam daañu la ko may donte tukki ba day tukki mooy yàlla te képp koo xam ne amul ndox doonte tukkiwut da amul ndox rek moom tiimu fa kon nag kuy tukki itam tukki ba nekk tukki mooy yàlla du tee rek mu sañ a tiim waaye nag tukki ba tax koo ñàkk ndox moo tax ñu wax jubluwul ni rek bu xasee ba nekk ci tukki daal di sañ a tiim déedéet dañ daa gis booba rek tukki di waral ak ñàkk ndox loolu rek tax koo xam ne itam dafa am wéradi goo xam ne bu jëfandikoo ndox rek wéradi a gën a metti wala mu yéex wér mbaa tawat dalu ko waaye bu jëfandikoo ndox mi moo xam ci jàpp la moo xam ci sangu la tawat dal di koy dal kooku ba tey farataam mooy tiim te ñaar ñi nga wax moom muy ki nga xam ne day tukki ba tukki bi tax koo ñàkk ndox ak ki wéradi wéradi goo xam ne day bañ ndox benn mu xam ko ci boppam bu wér a wér mbaa boog ku xam faj wax ko ko ñaar ñi jàpp ku mu ci mën doon moom sañ naa tiimal farata ju ne sañ naa tiimal naafila gu ne ñaar ñi moom ku ci ne sañ naa tiimal farata ju ne sañ naa tiimal naafila gu ne amul fenn koy appal naa ko tiimalal nangam bul tiimal nangam déedéet lépp rek la sañ a tiimal mu des nag ki nga xam ne moom tukkiwut te it amut wéradi guy bañ ndox ñàkk ndox rek moo koy tax a tiim kooku la ñuy tuddee alxaadir alsaxiix moom lay bëgg a wax wa yatayamamu dana tiim alxaadiru aji teew ja alsaxiixu ja aji wér lil faraidi ñeel farataya ida xaafa ndem ragal na xorooja waxtihaa génnuk seen waxtu wa koo xam ne moom tukkiwut te it amul wéradi gu koy teye mën a jëfandikoo ndox kooku day su fekkee daa amul ndox wër na wër wër te amu ko kon farataam mooy tiim ku amul ndox ku ne rek moom farataam mooy tiim waaye moom nag farata kese lay sañ a tiimal du sañ a naafila dana ko wax léegi farata kese ñu mënta ñàkk rek lay sañ a su fekkee itam am na ndox mën na koo jëfandikoo it moo xam jàpp la moo xam sangu farata la waaye xam na ne bu fi dee jëfandikoo ndox mi waxtu wa raw ko kon day bàyyi ndox ma te dem tiim dal di gaaw julli sàmmoonteeg waxtu wa loolu nag mat naa xam bu baax ndax dañuy bañ mu ne mën daal tiim moom duma ko def daal dem di jàpp mbaa muy sangu ba far waxtu wa raw ko loolu bu ko defee dana mooy yàlla ndax daa waran def lañ ko sant rek te waxtu yi xat na ba nga xamee ne bu fi nekkee di jàpp mbaa mu nekk fi di sangu waxtu wa jeex far benn yoon kon day bàyyi njàpp maag cangaay la dem daal di gaaw tiim julli balaa waxtu waa jeex nga xam ne kon ci takk-takk boobu ki nga xam ne moom tukkiwut te amul wéradi guy bañ ndox farata kese kese kese la saña tiimal sañuta tiimal genn naafila di ki su fekkee aada woo naa julli yoor yoor bis bu nekk yoor yoor jot te amul ndox te it ma nga fa mu dëkk tukkiwut kooku day du mën a tiim julli yoor yoor du tee nag saa yu tiimalee farata moom mën a jàll ca tiimu farata ba teg ci ay naafila dana ko wax ca kanam niki bu tiimalee tisbaar daal di jàll teg ci ay naafila ñaar rakk mbaa ñeent ci gannaaw wala bu tiimalee timis jàll teg ci ay naafila mbaa bu tiimalee gee jàll teg ca safa wetar kee nga xam ne nag moom moo wéra di woon wéradi guy bañ ndox wala mu nekkoon ci tukki moom ba tukki ba tax ko ñàkk ndox lépp la sañ a tiimal nin ko waxe woon léegi moo tax mu doolee leeral ne wala yette yamamu du sañ a tiimal alxaadiru aji teew asaxiixu ji aji wér li naafilatin ñeel naafila wala jumhatin du caageenu julli jumaa wala janaasatin du caageenu ak tàdd kàddu mooy julleeg néew illa isa taayyanat ndare ndeem ràññiku na alayhi ci moom aljanaasatu tàdd ga bu fekkee ne yaa ngi fi nga dëkk tukki woo tayit amoo wéré guy bañ ndox ñàkk ndox rek moo ci am kon daal yow doo sañ a tiimal genn naafila ni ma ko waxe woon léegi lim ci teg nag ne doo sañ a tiimu ba tey julli juma moom aajo na teqale wax ji gën a daal mooy su fekkee ne dafa ñàkk ndox mënu ko am fenn fenn kon day tiim julli juma waaye nag bu fekkee am na ndox jàpp war ko mbaa sangu farata war ko mu jàpp ne nag bu fi nekkee di jàpp mbaa mu nekk fi sangu far jumaa jaraw ko kon moom du sañ a gaaw dem di tiimal jumaa day jàpp rek bu ko jàpp waree sangu rekk bu ko sangu waree su ko jumaa ji rawee nag mu julli tisbaar waaye du sañ bàyyi njàpp ma mbaa cangaay la daal dem di tiimal ajuma ba tey moom mi nekk fa mu dëkk te amul wéré gu koy tee mën a laal ndox du sañ a jullee julleeg néew lu may nga xam ne daa mënta ñàkk ci moom daa mënta ñàkk ci moom mooy moom rek moo fi nekk ci ku ko mën a tiim jullee ko bu dul loolu néew bi day soppiku waaye bu fekkoon ne ku amum njàpp nga fa wala kuy tukki ba farataam nekk tiim ma nga fa wala ku wéra di ba farataam nekk tiim fa kon moom mi nga xam ne wér na teyit mën naa jëfandikoo ndox ñàkk ndox rek moo ko dal du sañ a bokk ci julleeg néew ga day bàyyi kookee nga xam ne mu amem njàpp wala kay tukki te ñàkk ndox wala ku wéradi bu mënta jëfandikoo ndox ak ay ñooñaa koy jullee waaye moom du sañ ànd ca jullee ga wa faraidu tayammumi faratay tiim an niyatu moo di yéene wa saayidu ak pàkk ak taahiru bu di aji laab wa masful wajhi ak masa kanam wa masful yadayni ak masa yaari loxo ya ilal kuhayni ba ca ñaari tikku jara ya wa darbatul ardi ak dóorub suuf ba ñu ko wax dóor rek waaye teg rekk lañ jublu teg loxo yi ca la muy tiime rek la ñu tudde darbatu al ula ba jëkk wal fawru ak gaaw ga te mooy sësale ga wa duxoolul waqti ak tàbbig waxtu wa wattisaaluhu ak jokkoom bis salaati ci julli ga tiim nag moom dafa gàtt waaye daa bari ay farata dafa gàtt ndax xam nga ne weesuwul raay kanam ak raay yaari loxo yi waaye farataam moom mat na juróom-ñett ba ci njëkk mooy yéene bu tegee ay loxoom ci la muy tiime daa wax suuf rek fii waaye lépp lu muy tiime rek bi ca tegee ay loxoom teg bu njëkk ba fa lay teewloo yéene ji mooy yéenee daganloo julli bu dee julli yéenee daganloo wër kaaba bu dee wër kaaba mbaa muy leneen rek lu mën doon rek mu yéene ko teg bu njëkk boobu nga xam ne ci la ñuy masaa kanam gi bu ne tegg ay loxoom foofu lay teewloo yéene ja te bu fekkee dafa amee cangaayul farata te mënta sangu ba tax muy tiim kon na bàyyiwaale xel ci yéene ji ca ngaayal farata nga xam ne moo doon waru garam wax na benn muy yéene ñaareel bi mooy pàkk bu laab pàkk bu laab nag buñ ko waxee rek mooy mu tiime ci lépp loo xam ne yoon may na ko ndigalul tiim ca li gën ci li ñuy tiime nag mooy suuf waaye boo weesoo suuf nag mboolem xeeti xeer yi nga xam ne loxo doomi aadama sottiwu leen rek muy doju dënnu muy doju carrière muy kew mboolem xeet doj rek lu ci loxo doomi aadama sottiwut manes na ca tiim farata ñetteel bi mooy teg ga muy teg ay loxoom ca la muy tiime moo xam suuf la moo xam du suuf te muy teg bu jëkk ba ndax day teg teg bu jëkk ay loxoom ci la muy tiime massage kanamam dellu tegaat tegub ñaareel massage loxo yi teg bu jëkk bi nga xam ne fa lay moom mooy farata kon muy ñett ñeenteel bi mooy massage kanam gi raay ko ba mu daj juróomeel bi mooy masaa loxo yi la tàmbalee ca ti baaraam ba ci fa ñuy takk jara bu dee jigéen wala fa ñuy takk montar bokk ndaxam sax bu dee masa day tàmbalee cati baaraam yi muy ba ca conca la waaye nag bu dee fii ci tiim moom li tàmbalee cati baaraam yi ba ci fa ñu takk montar masa loolu rek mooy farata àggale masa ba ci concee nag moom sunna la dana ko wàññi ci sunna ya kon juróoma ngoog juróom benneel mooy alfawru bi firee gaaw te jublu ci sësale bu defee lii fekkale ca topp ba mu àgg ko yàlla bindee yeex itam moom ñàkk gaa gaaw du ca wàññi dara lay bon daal mooy deflee bàyyi ko di waxtaan mbaa mi faji beneen soxla ba mu yàgg te mu tey ko loolu moom bu ko defee rek mu daal di yàqu juróom-ñaareel mooy la muy tiimal fekk waxtoom jot lépp loo xam ne waxtoom jotagut mëne su ko tiimal bu dee julli te waxtoo jotut su ko tiimalee du baax su bàyyi woon ba nga xam ne waxtu julli yu tuutee ci des mu daal di gaaw tiim naka mu tiim ba àggal fekk waxtoo jotit tiim ba jiit na waxtoo rek du baax juróom-ñetteel bi ci mujj nag mooy tiim bi sës ca la taxal muy tiim daa wax julli rek waaye lu ko tax di tiim rek bu tiimee ba noppi na daal di def loola fi ñu sësaloo juróom-ñetti farata yooyu mooy faratay tiim wasaidu pàkk nag huwa moom ak turaabu mooy suuf wattuubu ak moolu ban wal xajaru ak doj wal talju ak galaas wal xaddu xaddu ak banub remb rembi wa naxwu daalika ak lu mel ne loolee bañ ne na tiime ci pàkk bu laab mooy rek na tiime ci loo xam ne yoon moo ko jox ndigalul tiim ca loolu nag suufa ci gën waaye boo weesoo suuf ni ma ko waxee woon léegi xeet doj boo xam ne rek loxo doomu aadama soppiwu ko mën nañ caa tiim ba ci galaas sax mënees na caa tiim ban buy remb remb bi mënees na caa tiim am na ñu ne booy tiim ci galaas mbaa ban buy remb remb bi dangay teg say loxo bu baax a baax waaye da koy bàyyi tuuti bu mu xaw a fendi nga door raay am ñu ne dangay teg say loxo rek ndànk daal di raay fasaa sax loolu nag mel na ne moo gën a jàppandi wala ye juusu du dagan bil gis si ci laso so al matt booxi ba de buñ togg dañ koy wax togg rek waaye lakk lañ ci jublu laso buñ ko xësee lakk deesu ca mën a tiim waaye nag bu fekkee ne kenn lëkku ko na ko yàlla bind rekk noonu la mel kon des na ca mën a tiim wal xasiiri ak romb jaan romb jaan basan topp yooyu te mënu cee tiim wal xashabi ak ay bant wal xashiishi ak boob wala am ñax wanax yi ak lu mel ni moom ay bant wala am ñax ak lépp loo xam ne suuf moo koy saxal rek mëneesu caa tiim suuf moom mënees na caa tiim moo gën ci lépp lu ñuy tiim waaye loo xam ne suuf a koy saxal moom mëneesu caa tiim lu mel ne ciment bi mbaa lu ñu raaxe ciment mëneesu caa tiim ndax li ko loxol doomi aadama soppi lu mel ne ay karo itam noonu mëneesu caa tiim waru xisa yoloma leef na maanaam jàpp ndaleef na lil maridi ñel aji fii xaitil xajari dañ koy wax ci làkkub doj ba waaye mën nga ne ci miirub doj ba rek miir buñ miire ay xeer yoo xam ne loxol doomi aadama soppiwu ko wattoo gi ak moolu ban in lam yejit ndem amut mën naawi leen aji jottali xayrahu lu moom daa wax ne ku tawat nii ba mu dendal bu fekkee ne loxol doomi aadama sottiwul xeer yañ ko tabaxe niki ñu tegale xeeri carrière rek ba mu nekk ab miir mbaa ay mooli ban rek lañ tabax ba mu nekk ab miir ban ba kenn lëkku ko te it raax ñu ko ab ciment dana ki tawat ba mënta dem tiim ci suuf gisuñ ko jot li suuf mën naa tiim ca miir boobee waaye loolu ki nga xam ne moo tawatut ba tey mën na ko maanaam ku wér sañ naa tiim ci miir boo xam ne nii la demee nga xam ne ban rekk lañ ko miire walla ay doj yoo xam ne loxol doomi aadama soppiwu ko buñ ko xasee laax sinaa nag moom mbaa ñu weexal ko soppi ko kenn du ca sañ a tiimati waaye jàppal ne te tawat ak wér moom ñoo yemoo ci ku ci ne sañ na caa tiim daa tolloo nag ka moom mën a tiim ci suuf tiim ci suuf moo gën waaye nag bu tiimoon ci mbir boobu itam mu baax ndax lu ñu sañ tiime la wa sunanuhu ay sunaam tajdiidu saidi mooy yeesal pàkk ba li yadayhi ñeel yaari loxoom wa masxuma ak masaa la nga xam ne baynal ku ay ni nekk na diggante ñaari tikku jara ya wal mir fa xay ak ñaari conce ya wat tartiibu ak toftale ga su lay tiim moom bariwut ñett rek la bi ci jëkk mooy teg ba muy tegaat ñaari loxoom ca la muy tiime ngir masaa ci ay loxoom teg bu njëkk ba moo nekkoon farata te ca la ñuy masaa kanam mu tegaat beneen teg nag muy tegu ñaareel ngir masaa ci yaari loxoom sunna la ñaareel ba mooy masaa ga muy masaa la dalee ca tikku jara ya ba ca conco ndax dañoo waxoon ne bu dee ci tiim moom la dalee ci cati baaraam ya ba ca tikku jara ya mbaa nga ne ba fa ñuy takk montar mooy farata jàll nag masaa ba ci conc la diggante boobu moo nekk sunna di ko ñetteel nag mooy toftale gi toftale gi mooy njëkk a massa kanam door a massa loxo yi ndax tiim moom weesuwut masaa kanam ak masaa yaari loxo yi wa fadailuhu ay ngëneelam at tasmiyatu moo di wax bismillahi wa taqdimul yumna ak jiital ndeyjoor ba alal yusra ci càmmooñ ba wa taqdimu zahiri diraahi ak jiital bitti xasab ba ala baatinihi ca biiram ba wa muqaddamihi ak jiital ak njëlbeenam ala mu axarihi ci ak mujjam mu jàll ci ngëneeli tiim ba ci njëkk mooy buy tàmbalee tiim mu wax bismillahi mën naa jàll ci arrahmaani rahim na ci nga nee mu njëkk a loxo loxoom ndeyjoor doo caa teg boobu càmmooñ bokk na ci nga nee ba tey bu dee massa loxo yi loxo bu ne mu njëkk massa bitti loxo bi door masaa biir loxo ba bokk na ci ngëneelu tiim it loxo bu ne bu ko dee masaa mu tàmbalee ca cati baaraam ya wut ci nag conce la yooyu mooy ngëneeli tiim wa nawaaqiduhu way firéem kal wudoo i mi ngi mel na jàpp ya nga xam ne moo daa yàq jàpp rek ba tey mooy yàq tiim am na nag lu ci dolli ko loo xam ne dana yàq tiim te du yàq jàpp loolu mooy mu tiim ba àggal laata muy kàbbar daal di am ndox te fekk na ñàkk ndox rek moo ko doon tax a tiim kon bu fekkee waxtoo yaatu na ba mën naa jëfandikoo ndox ma am ca ràkka kon tiim booba yàqu na su fekkee waxtu wa daa xat nag ba nga xam ne boo wàccee tiim ba dem di jàpp mbaa muy sangu par waxtu wa du ci am sax ab ràkka kon day jàll rek julli ba wàcc tiim ba su xasoon nag tiim ba kàbbar door amum ndox koy du dagg julli ga daa war wéy ci julli ga sàmm oromay julli ga te julli ga baax na lu may nag daa aman am ndox ba denc ko teg ko ci béréb mu dem tiim nag ba tàmbalee julli ci biir julli ga mu fàttaliku ne ah moom kat aman na ndox ba denc ko kooku de moom tàmbali gam tàmbalee julli du tee ñu wax ko ne ko daggal julli gi bu ko defee mu daal dem jëfandikoo ndox ma doora a julli wala tusalla deful julli faridataani yaari farata bi tayammumin ci ab tiim waaxidin bu di benn benn tiim moom benn farata rekk la mën a julli su bàyyi woon bu takkusaan jot fekk julleegu toon tisbaar te fekk tiim di farataamit day tiim julli tisbaar dellu tiimaat julli takkusaan waaye du mën a yem rekk ci benn tiim julli ci yaari farata mbaa lu ko ëpp wa mama ku tiim li faridatin ñeel farata jaasa kon dagan laxoo ñeel ko an naafila ya ba daxa ca gannaawam wa masul mushafi ak laal ab kaamil wa tawaafu ak wër kaaba wa tilaabatu ak jàng alquran in nawaa ndéem yéene woon na daalika loolee wat tasalat te ñu jokk bi salaati ci julli ga walam yaxruj te génnut al waxtu wa boo tiimalee farata mën ngaa jàll far ca tegaale ay naafila mel ne nga tiimal tisbaar jàll teg ca naafila ñeent rakka ci gannaaw tisbaar wala nga tiimal timis benn tiim boobee ba nga sëlmalee nga jàll julli ca juróom benn rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal ñaar sëlmal wala nga wala mu tiimal farata ba noppi dayloo tiim booba daal di jàll laal ab kaamil mbaa jàng alquran jàng alquran moom bu dee tare rek ci làmmiñam sañ na koo def te amutum jàpp amutub tiim waaye nag ndegam dañ caa sopp jàpp bu mënta jàpp ñu sopp ca tiim kon bu tiimalee farata mën a jàll rek ca tiim booba tari ca alxuraan nañu ko soppe ba tey sax bu tiimalee farata mën a jàll wër kaaba waaye dañuy wax ne nag su fekkee wër ga day warug naafila kat la koy man te itam nag bu ñu nee bu téemalee farata mën a jàll teg ca naafila mbaa laal kaamil mbaa jàngal xuraan mbaa lu ko nuru day fekk ba muy tiim naka jekk mu yéene ca defale loola tayit yi ñu wax ni sës ca julli ga nga xam ne ba mu jullee rek to saasa da caa sësale yooyu tayit bu loolu nekkee lu am waxtu fekk waxtu wa jàllawut waaye bu loola amee waxtu fekk waxtu wa itam jàll kon du ko mënati wajaaza dagan na bi tayammumin naafilati ci tiimum la kulluma lépp loo xam ne dukkira tuddeefoon na ko illal faridata ndare farata boo tiimalee la dagan na nga def naafila googa jàll defaale ci geneen la goo xam ne yéene waale woo ko ca waxasee tiimal naafila daal yee nga weesu yëpp mën ngaa jàll ci benn tiim ba dal ko cay def te bañ a tiimaat niki tiimal naafila jàll laal cab kaamil mbaa tari ak xuraan waaye nag li ñu mënut mooy tiimal naafila ba noppi nag jàll julli julli farata ca tiim boobee farata moom moo a yóbbaale naafila waaye naafila nag mënta yóbbaale farata kon fekkoon ne sa farata mooy tiim nga tiim di dawal tisbaar mbaa di dawal takkusaan doo man tiim ba nga tiim di dawal nga jàll far ca julliwaale tisbaar wala takkusaan déedéet wa man salla ku julli alxisha ak gee bi teye mumin ci ab tiim xaama mu sañ a jóg li shafi jëm ci safa wala witri ak wetar ba adaxaa ci gannaawam min xëy di ta xëy din ci ludul yeexe boo tiimaloon gee man ngaa jàll ci tiim ba rek julli ca safa ak wetar du ajoo ngay tiimaatal safa ak wetar waaye nag te aajoo mu sës ca mooy ba nga noppee ca geega nga daal ciy sësale safa ak wetar ba wa man tayammama ku tiim min janaabatin ci janaaba fala budda mënta ñàkk min niyatiha ci yéeneem ja su dee tiim boo xam ne ngant waaye sangu farata moo ko waroon ni ki dafa amee janaaba wala muy jigéen ju deretam jeex kon day yéenewaale toj mu mag moomee nga xam ne moom lay tiimal nga xam ne sangoo ca waroon bu dee janaaba day yéenewaale janaaba ja bu dee jeexu deret day yéenewaale dagan loo julli ci kaw rek deretam jeex na sangoo ko waroon waaye nag mënta sangu nga xam ne su fekkee moom sangoo ko waroon ba nag ba muy tiim nag bu tiim tiimum rek koo xam ne jàpp rek ko war kon du doy faw rekk su dee tiim tiim boo xam ne ngànt tax waaye sangu farataa ko waroon na bàyyiwaale xelam ca ca ngaayul farata loolee nga xam ni moo ko waroon te ngant tax muy tiim mu bañ a fàtte nag bu dee bëgg tiim te fekk mu takk ab jaaro wala lu mel ne montar mu dindi ko ba tiim ba noppi te bañ koo tiimaale faslun li ab dog la fil xaydi ci mbërëk am na ñuy wax baax wala reegal mbërëg day deret joo xam ne bu jigéen ci tolloo ci di ëmb ka am doom dana ko di gis yàlla binde ko ko daanaka weer wu ne mu gis ko bu fekkee ne ëmbut moom nag daa bari àtte yi ci aju lool ci lislaam moo tax ñu koy jàngale ci téere yi wan nisaa u jigéen ña mubtada atun kuy door a tàmbalee mbërëg la mooy tey tey la ko njëkk a def wa mu'tadatun ak ku baaxoo mbërëg mooy def na ko defati ko wa ak aji ëmb nee na jigéen ñi boo dee seet seen àtte ci wàllu gis baax man nga leen a def ñetti xaaj koo xam ne tey tey la njëkk a gis baax mosu koo gis lu may tey ak koo xam ne gis na ko gisati ko ak koo xam nag daa ëmb ba noppi gis ko li ci sax ku ëmb moom ba gis deret jooju muy baax ndax gis baax sax tegtal la ci ak ñàkk ëmb wa aktarul xaydi gën jaa yàggi mbërëk lil mubtadaati ñeel koo xam ne bii yoon la mësa gis mbërëk xamsata xashara fukk laa juróom yow man ci ay fan ki mu njëkkee mooy ki nga xam ne tey tey la njëkk a gis deret jooju kooku mën naa gàtt lool jiir bu gàtt mu daal di jeex waaye itam mën naa am ay fani fan fan yi nag lu mu yàgg yàgg yàgg du mën a weesu fukki fanu juróom su amee fukki fanu juróom te teewul deret day génn dañuy jàpp ne ak wéradi la jàngoro la day sangu di julee ko woor ameetul àtte mbërëg àtte wérad rek lañ koy àtte walil moo daadati gën jaa yàgg nag ñeel ka ko baaxoo mooy def ko defati ko aadatuha mooy baaxam fa in tamaada ndem sax na bihaa ci moom addamu deret ja zaadat kon mu yokk talaasata ayaamin ñetti fan maalam tujaawis li feeg jéggiwut xamsata xashara fukk ak juróom yow mën ci ay fan koo xam ne gis na deret gisati ko moom day seet rek saa yu ko masaa gis ñaata fan la daan doon mu jàpp ni tey moom lay doon ba xam dana ko ëppam déet niki bu fekkee dafa aada sum saa gis baax ñetti fan lay am jeex na jàpp tey ñetti fan ba xam dana jeexam du jeex su ko amee te jeex loola baax na su ko amee te jeexut nag mu yokk ci ñetti fan te jàpp ne aadaam sottiku na juróom benni fan bu ci yokkee ñetti fan nag te taxul deret ja jeex day jàpp ne kon jàngoro la daal di sangu bu mu ko yàqal julli mbaa woor mbaa bu ko soobee fekkoon ne